a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu al-akmalaani al-atammaani ala xayri xalqillahi ajma'iin nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd fa yaquulu al-imaamu hujjatul islaam abu zakariyaa an-nawawiyyu rahimahullah rahmatan waasi'atan fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasumi'a wa sab'atun wa sittuun baabu tahriimi intisaabil insaani ilaa gayri abiihi wa tawalliihi gayra mawaaliihi wa lillaahil hamdu wal minna kon ci suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi ba léegi ci dernière ligne droite ci kitaabul umuur al manhiyyi anhaa hadis biñ mujj woon gis moo doon hadis 1801 ci chapitre 366 baabu nahyi an samti yawmin ilal layl hadis biñ ci mujj woon mu doon 1801 mu doon an Qays ibn Abi Haazim rahimahullah eh, annahu qaala daxala Abu Bakrin as-Siddiq radiyallahu anhu ala imra'atin min Ahmas yuqaalu lahaa Zaynab fa ra'aha la tatakallam walillahi alhamdu wal minna ñu war gis hadis bi nga chapitre bu bees muy chapitre trois cent soixante-sept trois bii ay chapitre am trois cent soixante-neuf la yam waaw <laughs> kitaabul umuur al ñu ngi trois cent soixante-sept buñ paree chapitre bi ñaari chapitre moo ñuy defee ñu tëj téere kitaabul umuur al manhiyyi anha bu boobaa nañ def benn wax la ñaata jamono la ñuy jëlal ak ñaata tom insha allah bu ñu ko fàttewul ndeem soob na yàlla sunu boroom kon chapitre trois cent soixante-sept mu ne baabu buntu tahrime xaraamalu intisaabil insaan mooy nit ki di jéema euh, di askanale boppam ila xayri abiye ci keneen koo xam ne du baayam waaw <laughs> naan diw mooy sa baay alors que diw sa baay ah waaye day expliquer ah waaw <laughs> mooy daa déshérité njabootam ak ak kii ak ak famille waaw dafa déshérité bëggul famille bi ko yàlla boole mu ne bëggu ci déedéet ah sawaay man daal man daal diw diw juruma daal di boole ci boppam ci keneen walla ci weneen askan ne man noir yii non man je ne suis pas un africain hein je ne suis plus ça je suis européen daal di changer tour bi changer léppam ñi ci gën bon moom dem daal di weexal seen rab yi ba mu weex tàll <laughs> waaw ne léegi moom Nicholson mooy seen sant <laughs> alors que Thiaw santoon <laughs> mu naan Nicholson ak waxi caaxaanam yooyee waaw wala nit daal di mooy ki la yàlla askan wi la yàlla boole yow nga xam tey génn ci sa bopp dugal sa bopp feneen xaram pas ay lu ñu si naa xaram di askanel nit ki al intisaabil insaani ila xayri abi koo xam ne du bàyyam wa tawallihi bu dee ab jaam la boo xam ne dañ ko libéré xam nga ña ko libéré ka ko libéré wala ña ko libéré ñoo moom méngooga moo ne ah dara fii laa wax man ñii man man man man man ñeneen laa choisir ndax ñoon ñooy borom askan yu rëy yi yu am solo yi ah. wa tawallihi muy méngoo ghayra mawalihi ña nga xam ne ñoom ñooy ñoo méngoog moom ñooy ñi ko libéré bu doon ab jàpp la waaw mooy yëpp xaraam gu mu xaraam lii nag boo ko déggee di nga ne lii est lii lu bees la ci ñun ñu ne la déet gisoon nañ ko fi gisati ko fi gisati ko fi ah gisoon nañ ko euh, bi nga xamante ne mooy hadis huit cent quarante quatre alhamdulillah baabu ru'ya wa ma biha waaw boo fàttale ko yaa vay fakrish gisoon nañ hadis huit cent quarante quatre muy chapitre cent trente bi nga xam ne ci la saydina wa mawlana an-Nawawi rahimahullah ne woon wa an abil asqa'i wasila ibn al asqa'i radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna min a'zami al fira an yadda'i ar-rajul ila ghayri abihi aw yuriya 'aynahu ma lam tara aw yaqul ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ma lam yaqul waaw xadis boobee xadis boobee taxawoon nañ ci bu baax gisoon nañ lii yonent saa sallam ne woon Seydina waa Waasila ibn al-Asqa' radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne woon yonent bi saa saam nee na bokk na ci duur yi gën a rëy l'abominable mensonge teg ci gën énormité yi nga xam ne énormité la les pires énormités bokk na ci teg ci gën a rëy te gën a te gën a pataate gën an yadda'i ar-rajul nit ki di wootewu ila ghayri abi koo xam ne du baayam mu ne sawaay mooy baayam quoi alors que lay expliquer waaw mooy askan woo ko yàlla boole la bëggul nee na te fu taxawoon nañ ci aslif waaye ñëwaatoon na xadiis boobu gisaatoon nañ ko mais ci Sayyidna Ibn Umar xadiis bu mel noonu cent quarante-cinq allahu akbar waaw dama lay defal foo xam ne pour nga xam ne lii nii al imaamu Nawawiyu rahimahullahu taala rahmatan wasi'a daal tudde bunt bi nekkul loo xam ne lu lu lu bees la ci ñun waaw hadith mille cinq cent quarante cinq hadith Mawlana ibn Umar radiyallahu anhuma waxoon na foofu te gisoon nañ ko mu doon chapitre deux cent soixante baabu tahrimil kadhib buntu bi wax xaraamal bu ñu xaraamal ay explication mooy ay nar ay kadhibu foofu gisoon nañ ah hadith 1545 imaamu Nawawi rahimahullah dana woon wa an ibni Umar radiyallahu anhuma annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam afra al-fira an yuriya ar-rajulu aynayhi ma lam taraha waaw hadith boobu bañ ca taxawee taxawaatoon nañ ci lii fàttali la hadith Seydina Waasila ba te ca lañ doon waxee am na masala boo xam ne bañ koy njëkk a wax dañ koo fàtte woon wala sañu xel sax da cee demul woon bañ koy fàttuñu ko woon ba koy fàtte. mooy li nga xam ne moo xew ab jigéen daal di mariwu ak keneen soppi sant bi baayam sant te loolu nañ koy askanale attention chez les wolof ak suñu pays yi suñu réew yi suñu xeet yi nit ki ni ngay xamee ne diw mii diwee baayam ci côté sant bi la ñu ne la lool nag c'est pareil amul lu ko ci génne dafa fiiw nag waaw parce que ñu naan la yow Ngone caw nga tudd dem sëyi ak koo xamante ne Ibra ñu naan la madame Diop lool mën nañ ko déggee mais nga dem ba soppi say kii te loolu sax li gën mooy euh, euh, euh, ñu naan la madame Tel wala diw di madame Diop voilà Ngone Thiaw madame Diop wala madame Thiaw. wala xaw man ngeen koy waxee daal tournure mais daal mooy tadaku loolu moo gën kantaa ñëw ba ci papier yi nag soppi ko sant ba nga amoon mooy caw wala jóob wala njaay nga def ci beneen bu sa jëkkër loolu ak lii lan moo ko lan moo ko différencier man laa gisul ku ko gis nag nga wax waaw parce que ñun wala al aadatu muhakkama aada sharia da koy atteloo arab yi niñ doon niñ doon xamee ne diw diwee baayam dañ naan Muhammad ibn Abdillah salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi waaw najlu Abdillahi shaybata Haashimin wa Abdu Manaafin ma qusayhimi waaw dañ lay askane kii wa ko jur diw kii wa jur ñu xam ne doomu kii la waaw boo jëlee ki nga xam ne nii la tuddoon nga soppi ñoom araab yi loolu la woon al intisaabu ila ghayri abi mooy askanele sa bopp ci keneen ku dul sa baay sa baay bi Moodu au nga ne monsieur X ibnu Moodu nga ne non man nag Souleymane mais am xaalis man daal moom laa bëgg moom laa nangu ak ak ak mbaayam moom mu baayoo ma léegi dindi say mbir naan monsieur X ibnu Souleymane waaw. loolu gravité boobu la yoneen saa sam bi xaraamal te loolu moo nekk ci su sant yi ñun sant la ñam ñun duñu nañu ah, ah, ah, man mii kenn du ne Muhammadul Fadil ibnu Muhammadul Mukhtar kenn ma woowe noonu ibnu Ali <laughs> radiyallahu <laughs> rahmatullah alayhi ajma non kennan kenn du ma askane la noonu wa waaw kenn du ma ne Muhammadul Fadil ibnu Muhammadul Mukhtar ibnu Ali kenn du ma ko wax non non saa yi saa bàyyi saa maawan yooyu jëm kaw kenn du ma ko askanale xam nga nan lañ santoon kaw gi ma sant loolu lañ lay askanale noonu la ñuy man mii ah caw laa sant ca caw yee mii laa bokk léegi imagine nga ñëw soppi loolu ci yow en plus dañuy dem ba kenn dootul xam kenn waaw loolu boo tax waxoon naa ne ñun moom. fi ñu ko fi ñu ko jële woon simple na ci tubaab yi lañ ko jële woon tubaab yi moom def nañ euh, euh, ñu bari ci ñoom mu yàggee jàpp nañ ne loolu dafa bu xam nañ ko bu yàgg sax ay ay marié wu sotti sa sa kii ñu bari defatuñu ko bu yàggee bu yàgg non non <laughs> am na nag ñu koy def ba léegi mais loolu nekkatul à la mode waaye ñun que soit soit à la wala ou pas à la mode ñun li nekk à la mode mooy njàngaleem saa salaam. waaw moo tax jigéen gu ne war ngaa def attention ci yooyu waxoon nañ la fi waaw suñu sœur bi publié woon kii ba ci suñu groupe ba fekk biñ defee hadis bu njëkk boobu doon wax ci loolu ba pare fekk suñu xel sax da cee demul après ñu ne biñ eh, biñ ko publié ñu liir ko ne ah lii de sama xel demu ci woon fekk mu doon dénonce affaire boobu benn texte di wane na lool dara ci baaxul voilà parce que hadis yonent saa salaam bii loolu lay tere waaw ak yi mel ni waaw yu Seydina Waasila yi Ibnu Umar yeeg yooyu ak ñeneen saxaaba ak yeneen Seydina Umar radiyallahu anhu gisoon nañu xadiisam bi nga xamante ne mooy xadiis bu gudd bi muy wax ci wàllu soble ji moom moo xam naa moom daal di woon ne yitteel fay moom waaw mooy bi nga ne moom lay wax ci soble di daawal nga xamante ci loolu la wax naan képp koo xamante ne nii mooy euh, euh, euh, manu koo bu ngeen bu mooy xet bi yoneen saa gis ci moom da ko doon génneeg Batnia <laughs> waaw 1704 lañ ko gisoon baabu nahyi min akli man akala suuman aw basalan aw kurrasa aw ghayriha mimma lahu ra'ihatun kariha an an dukhul al masjid qabla illa li darura waaw hadith boobu <laughs> <laughs> yàggoon nañ ci bokkoon na ci hadis boobu waxoon na lii Seydina Omar radiyallahu anhu xutbaam boobee xutbaam boobee mu defoon boole woon na ci kene yonente bay saab saab waxoon na tere woon na leen ngeen di an targhabu an indi woon ne woon lool aaya la woon sax waaw fa innahu kufrun bikum waaw loolu ak weddi la ci yéen lii lépp boo gisee ñu ramasser ko c'est pour te dire que kon affaire bi xam nga ne kon lii du masala boo xam ne bu bees la ci ñun waaw du masala boo xam ne bu bees la ci ñun fi yépp gisoon nañ ko fi waaye gisoon nañ ko tamit ci hadith sayna Abu Dhar radiyallahu anhu sayna <laughs> Abu Dhar Jundub ibn Junada ci li gën a waaw gisoon nañ fi ay yoo xamante ne doon wax ci lii euh, mooy bi nga xam ne ci la Seydina Abu Zar te imaam an-Nawawi dina ko ci buntu bi moom lay mujjee indi xadiisam bi nga xamante ni Seydina wa Mawlana Abu Zar radiyallahu anhu dane woon mooy gisoon nañ ko xadiis mille cinq cent soixante mille cinq cent laa lay wax soixante waaw baabu tahriimi sabbil muslimi bi ghayri haqq baabu buntu taxriimi xaraamal gu ñu xaraamal sàbb di ŋàññ di insulter ab jullit ci loo xamante ne tegoo ko ci yoon waaw di ko ŋàññ di ko ayibal ci loo xam tegoo ko fenn topp sa bakkan rek ak jaay le despotisme mu ne woon waan abi dharr radiyallahu anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laa yarmi rajulun rajulan bil fisqi aw al kufri illa irtaddat alayhi in lam yakun saahibuhu kadhalik Abdullah xadis boobu ci biir xadis dañuy def taxrij bi waxoon nañ ne xadis boobu imaamul Buxaari yi imaam al-Haafiz Ibn Hajar nee na xadis bi benn xadis la imaamul Buxaari yi moo ko dagg ñaari xadis moo ko dagg ñaar waaye benn xadis la te foofu la doon waxaale tamit ci li jëm ci lii ne wa man iddaa ma laysa lahu fa lay eh, laysa min rajulin iddaa li ghayri abiihi wa huwa ya'lamu illa kafar waaw loolu la ko tàmbalee woon waaw mooy xadis boo xam ne kon imaam gisoon nañu ko Seydina Abu Zarr radiyallahu anhu dañuy def taxrij bi waxoon nañ ko jaaraat ci ci masala ji du amul kenn ci nit ñi bu dee góor nag góor ak jigéen a ci yem góor ak jigéen a ci yem góor ak jigéen ñoo ci koo xamante ne nii day wootewu keneen ku dul baayam kon loolu amul kenn koo xam ne dina wootewu li gayri ab koo xam ne du baayam ah ku dul baayam di wootewoo ku dul sa baay lu dul ne oo huwa ya'lamu te mu xam ko illaa kafar lu kooku dina yàlla dina yàlla wala dina la wala weddina xéewalu yàlla xanaa bu dee da koo daganal comme ñu koy gise te waxoon nañ ko foofu kon lii lépp c'était pour wax la xadiis boobu gisoon nañ ko kon foofu mooy xadiis biñ la wax cent mille cinq cent soixante waaye gisaatoon nañ xadiis bi bu Seydina Abu Dharr bi radiyallahu anhu xadiis euh, le nag chapitre deux cent soixante six la woon baabu tahrimi sabbil muslimi bi ghayri haqq gisaatoon nañ ko indi waatoon na xadiis boobu xadiis bi ñett yoon la ko imaamul Buxaari imaamul Nawawi indi mooy biñ la wax léegi mille cinq cent soixante ak mille sept cent trente trois ci chapitre trois cent vingt six baabu tahrimi qawlihi li muslimin yaa kaafir ba ba mu indiwaat ko suñu bunt bii ñu nekk mooy dernier bu mu koy indi insha allahu ndeem soob na sunu borom tabaraka wa taala hadith mille sept cent trente trois dane woon wa an abi zarr radiyallahu anhu annahu sami'a rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwallah walaysa kadhalika illa xaara alayhi waaw fàttalekul moom la al abul aswad ad-diili mi nga xam ne moo euh, euh, moo teg euh, ci ndigalu sayyidina ali ibn abi talib règle grammaire arabe moom ci moom moom moo ko jële woon ci sayyidina abu dhar jundub ibn junada radiyallahu ta'ala anil jami' kon lii lépp c'est pour lan wax ne kon suñu masala bi masala la boo xam ne du bu sori kon loolu lépp c'est pour ça pour wax ne kon mooy nii mu tudde bunt bi du loo xam ne lu bees la fi ñun waaw waaw mais dinañ ci taxawa de ngir comme ko da koo beral buntu fii fële xam nga ci ay sax ku doon wax nit yéefér nga ak mel noon la waaw mu indiwaale fooro xadiis bi doon wax soble bi bon lim ci wax bu Seydina ki Omar bi radiyallahu anhu Euh, ku lekkati lii mooy boo bëggee euh, na ko rey ci togg togg ko xet gi soble wala wala li nga xam ne mooy kuraat ñoomin poireau wala basal ku soble ak ak ak li nga xam ne mooy basal basal ak li nga xamante ne mooy laaj waaw ak suum loolu doon dañ ko tuddoon noonu rek ci parce que dañoo gisoon xadiis bi fi mu jóge walillahi alhamdu wal minna léegi nag ginnaaw yi kon gis nga bunt bii kon bunt la boo xam ne am nañ ci loo xam ne gis nañ ko waaw al imaamu an-Nawawi kon ginnaaw ñu ko tuddee baabu tahrim intisab al insan ila ghayri abihi wa tawallihi ghayra mawalihi buntu bii di wax xaraamalu gu ñu xaraamal nit ki di askanale boppam ci koo xaman góor a jigéen a ci yam du baayam waaye muy méngoo ko ñoo xamante ne du ñoom ñoo ko libéré ab jaam boo xam ne ña la libéré nga bañ comme niñ ko waxee léegi al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a mu indi fii li nga xamante ne nii mooy eh, indiwu fi aala aaya alquran ci kanam waaw bi indiwu fi aaya alquran li nga xam ne moom la indi mooy ñett ñeenti xadiis ñeenti xadiis waaw ñeenti xadiis yoo xam ne bu mujj bi comme niñ la ko waxee léegi muy sa xadiis mille huit cinq bi bu Seydina wa Mawlana Abu Dharr radiyallahu anhu boobu gisoon nañu ko sinon yeneen yi gisuñu ko woon mais tuddoon nañ leen dañuy gis lale di wane xaraamite gi tax imaamu Nawawi tudde lii te xaraam fii waaw li tax mu xaraam dëgg-dëgg gisoon nañu xadiis yi tuddoon nañ leen waaye nag c'est le moment nag de nag taxaw nag ci xadiis yi nga xamante ne moom la indi euh, euh, euh, surtout ñaar yi ci kanam ci loo xamante ne ci la gina yaatoo même bu dee ne benn bi euh, bu deuxième bi Seyna Abu Hurayra bi mooy comme li ñu waxoon sànq xadis Seyna Omar bu gudd boobu mil 1704 foofu euh, biñ gisee xadis bu gudd boobu waxoon na ko ba ne loolu laaya la woon moom Seydina wa Mawlana Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah dellul foofee di nga fa dégg mais sauf que dañ cee taxawul woon waaw boobu moom taxawuñ ci woon du tout dañ koo tudd noonu liñ taxaw après la tegoon ne. yeneen saa saa après mu ne laa tutruni kama atrati an-nasara an-nasara Isa ibn Maryam laa tutruni kama atrati an-nasara Isa ibn Maryam Isa ibn Maryam kon walillahi alhamdu wal minna kon ginnaaw kon mbambastal mii nga xam ne c'était pour rek wan fi ñu jóge te ne masala bi kon du lu bees ci ñun léegi nag ñu ñëw insha allahu tabaraka wa taala daal di dugg nag ci li nga xam ne mooy ñetti xadiis yi bon dañ leen di jël par benn par benn ba mu def xadiis Seydina Abu Zarr bi radiyallahu anhu bu mujj ba boobu après xam naa dañ koy boole xadiis bi nga xam ne mooy xadiisu euh, Seydina Ali bi radiyallahu anhu bi nga xam ne moo nekk avant dernier bi boobu insha allah dañ leen di boole mais sinon yi ci kaw nii Seydina Sa'id ibn Sa'd ibn Abi Waqqas Seydina Abu Hurayra dañ leen di jël par benn benn insha allahu tabaaraka wa